أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحجة الحافظ العلم أبو زكريا محي الدين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 ihtajjati aljannatu wannaaru fa qaalat innaaru fiya aljabbaaruna walmutakabbiruun wa qaalat aljanna fiya du'afaa'u nnaasi wa masaakiinuhum faqada allahu baynahumaa faqada allahu baynahumaa innaki aljannatu rahmatii arhamu biki man ashaa wa innaki nnaaru adaabii u'adhibu biki man ashaa wa likilaykumaa alayya mil'uhaa rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi muy ñëw ci bunt bi ñu nekk wala garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñu ba léegi radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum wa annaa bihim wa ja'ala al jinaana al 'ulaa maskanahum wa ma'waahum di wax di baabu tahrimil kibri wal i'jab buntu bi nga xam ne mooy al rëy ak di yéemu ci sa bopp ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ay série de hadis bi mu jëwoon gis moo doon hadis 614 614 ak ñaar fukk ak ñeent mu ne woon wa an Haarisa ibn Wahb radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul alaa uxbirukum bi ahli nnaar boo gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi comme niñ ko yëgle woon di xadis six cent quinze mu ne wa an abi saidin alxudri mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abu said alxudri radiyallahu taala anhu wa konti waa xudra min al ansaar radiyallahu anhu an innabi mu ngi jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na ihtajjatil jannatu wan naar mu ne ihtajjat dafa mooy ixtasamat waaw mooy ixtasamat mooy dañoo am ay kàdd yu ñu jokkalante waaw ixtasamat nga xam ne mel ni dañu euh, di discuter waaw <laughs> wolof ne xuloo <laughs> aljannatu aljana wan naar ak safara waaw ah, <laughs> yow sa cër yi qiyaam borom bi nee na maa leen di wax loo waaw waaw ba nit ki bi ne waaye yéen li ma shahidtum alayna mais lan moo tax ci suñu kaw qaalu antaqana allahu alladhi ñu ne ah da leen a jaaxal antaqana allah ki ñu wax loo mooy allah lu tudd muy borom bi subhanahu wa taala waaw alladhi mi nga xam ne antaqa kulla shay moo wax loo lépp kon ci la ñu xam ne léppay wax moo tax alquran ni amul dara mu waxaat beneen lu dul ne dañuy tasbiix waaw du dañuy yusabbihu dañuy sabbal seen borom waaye nit ñi li ëpp ci leen walakin la tafqahuna waaw kon yéen xamu ngeen lu bari nan lu ngeen xamu ngeen xalamu ngeen xamu ngeen nan lañ koy nan la ñuy sàbbaale waaye lépp lenn li même li ne tekk antaqahu Allah waaw <laughs> moo tax du langage yépp la ku nekk xam waaw ah, ñun langage des signes rek am na ñoo xam ne ci ñun da leen a të buñ gisee ñu taxaw di def langage des signes xamuñ ci dara waaw léegi lan ngay xalaat yeneen façon wax yi waaw nga oto bi boo jiit léegi benn oto day wax waxuma klaxon bi ngay def de loolu façon wax la tamit mais bu waree jàdd clignoter clignoter li ngay clignoter lool yaa ngi ko naan ah damaa war a jàdd gauche wala droite defal ndànk bul ñëw rek ne rëbëx rëx sama kaw waaw loolu ay façon kàddu la waaye yeneen yoo wax waaw gis nga keroog Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wa salaam ba muy dox mu ne qaalat namla yaa ayyuhan namlu udxuluu wa junuuduhu wa hum laa yash'uruun waaw keroog bi Seydina Sulaymaan di paradik armée bi alayhi salaatu ne moo wax ñépp nekk seen chef waaw waaw njiit da ngay fegal say boo gisee lu baaxul lu jëm ci ñoom nga gaaw alerte leen waaw la udxulu ya ayyuhan naml ey yéen xor ndom yi yéen melentaan yi udxulu dugguleen num dina gaaw rejoignez vos camps rejoignez vos dortoirs rejoignez vos chez vous gaaw leen ngeen dellu bu ko defee laa yaxtimannakum bu ko defee du leen joggaate Sulaymanu nabiyullah muy Souleymane ibn Daoud ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu duñ leen joggaate ak ñim àndal te ñoom euh, bi ak mbooloo wam bi mu bañ la koy bañ koy def la yash'urun Seydina Souleymane borom bi déggloo ko ko fa tabassama mu daal di muuñ kon mooy nekkul bon loolu waxin la wax dañuy wax safara ak ajja dañoo wax léegi bi mu demee noonu fa qalat an-nar léegi safara ne waaw pour wan ne ku nekk mel ni ki nga yor walla wan sa borom ne man li ma yor yow yoroo ko waaw man nga xam ne ñooy nekk ci man waaw mel na ni am na moo tax ñu ne fii ya ndax gaa yi duggaguñ safara amul kenn ko dee ko duggagul safara instant <laughs> waaw mais ndax yawmal qiyaam la leen borom bi di àtte dugal ku nekk fa nga war a dem waaw bu boobaa innal abraara la fi na'im naim gi nekkoon fii ci àddina day gën a feddale ko muy al naimu daimul muqim waaw muy ajjana bu sax gi waaw kantaa yéeféri wal iyaadu billah ñu dugg ci li nga xamante ne nii tamit ah moom itam xuldul fa ca ñoom muy saxuwaay waaw wa bi'sal qaraar ka ñaaw séjour boo bële saxuwaay boo bële foofule kon safara ne fii yal jabbaarun mais àjjana moom man man nga xam ne man gaay orgueil jabbaar mooy tyran yi voilà li nga xam ne dañu nekk ci kaw suuf jàpp ne ñoom lu leen neex def ba ñu amee pouvoir wala ba ñu amee nangam di rëkkandiku nit ñi di jël nit ñi di leen sonal di fat seen bakkan yi di def ci mais li doxale ci ñoom noomoon jàppe ne muy wala man neex noonu laa koy doxale waaw ay àqam ak sama yoon newu ci man li ma bëgg mooy dox ci moom waaw nekk des vrais tyrans ay despotes mu ne man ñooñu ci man la ñuy nekk man sama wal mutakabbirun ak ñi nga xam ne ñooy réy réylu waaw te jabbaar bu nekk réy réylu kat réy réylu kat yi waaw nganda ngandalu du ponkal ponkalu mu ne ñii ci man la ñuy nekk wa qaalatil janna aljana ne ko ah xanaa xamoo ne fiya du'afa an-nas man nag yow ñu réy ñu nga ah. wax waaw man nañ moom aji néew doole nit ñi way feebulu nit ñi waaw wa masaakiinum ak fa leen way ñàkk ñi du'afaa an-naas ndax borom benn yaa ayyuha an-naas antumul fuqaraa'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamiid waaw te borom bi nga xam ne mooy al-qawi waaw al-qawiyyu al-aziz borom bi bu melee noonu ñun jaam yi contraire bi lañ doon ñun ñooy ñu néew doole ñu amul i pexe amuñu dara la hawla wala quwwata illa billah amuñu pexe amuñu kattan loolu di ko jaare ci yàlla mu branché ñu jox ñu ci ci kattanu boppam moo tax du'afa an-nas ñooy dugg ci man li nga xam ne même bu dee yàlla defal na leen dara xam nañ ne ñoom du'afa amama rabbihim te duñu rëy rëy lu ci kaw nit wa masakinum ak way ñàkk ñi waaw nga xam ne ñoom dañoo ñàkk jëm ci seen borom waaw ay way ñàkk bi léegi nag faqada allahu boroom bi daal di atte baynahuma seen diggante mu ne innakil janna mu ne yow aljana waaw rahmati yow yaay sama yërmande waaw mooy daaru rahmati fa nga xam ne yërmande yàlla fa la dina manifesté woo yawmal qiyaama yawmal qiyaama bésub taxawaay ba mooy aljana arhamu biki man asha maay yërëm di ko jaare ci yow ku ma fi dugal ku ma soplaay wi dugal sama biir sa biir yow àjjana alhamdulillah wa inna ci naar azabi kanta yow safara yow yaay sama mbugal waaw yow am nga azab day jóge ci bu ma nee ah bu azab ci manaa lu jóge imtana sor xañ na loolu moo tax ndox ñu koy tuddee azbun furat azb al azb mooy li nga xam ne parce que day ma xii mar mar lay xañ ndox boo ko naanee dalay xañ mar alaab dalay xañ mbu euh, kii euh, teraanga yàlla yàllay terale waa ajjana mbugal mi loolu la lay xañ waaw bu dee ci àddina mbugal bu la dalee dalay xañ aafiya ak nekk ci boo tax ñu koy tuddee azab waaw <laughs> wa innaki naaru azabi yow safara yaay sama këru mbugalu bu may mbugale ñi nga xam ne ñoo am samam sànc wa azibu biki man asha naa mbugal jaare ko ci yow ci dugal gu ma fii dugal man asha ku ma so wali kilaykuma man mii seen boroom nag mi dara warul maa war loo ko ne képp kenn ci yéen ñaar alayya mil'uha dinaa ko feesal ajjana du feesu raj-raj loo du fees boo xam ne day fees ba gaay ni ngay gise bu fuul amee nga xam ne doo xaw a sax nekk foo xam ne dangay ngay nekk à l'aise ah du du fees boobu ah non waaw du fees boobu de gaa yi dañ fay am yoo xamante ne ni kenn xamu nu mu toll waaw boo fa duggee nga xam ne di nga gis ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar waaw waaw a'dadtu li ibadi salihin borom bi nee na man maaw préparer waajalal sama jaam yi nga xam ne ñoo baax ma la aynun ra'at loo xam ne wala udunun sami'at nopp masu koo dégg ci yu dégg yu neex wala xatara ala qalbi bashar te masula rot ci xolu mbindeef waaw loo kon wali kon àjjana feesam du feesu raj rajoo de kanta safara rag raj raj loola gaa yi dañ fay nekk wowum yastarixuuna fiha di fa yuuxu di laaj dimbal au secours au secours wallooy wallooy waaw mu xat lool ci ñoom billah mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslim al imaamu muslim Euh, hadis bi nag romboon na hadis cinq donc deux cent cinquante quatre ci baab bi nga xamante ne moom la imaamu Nawawi defoon muy chapitre trente deux euh, fanweer beeg ñaar garab fanweer ak ñaar baabu fadli da'fatil muslimiin wal fuqaraa'i wal xaamiliin gisoon nañ ko foofu waxoon nañ ne hadis bi dina ñëwaat hadis six cent quinze mu ngi noonu moo tax liñ ci taxaw nii sax ci woon a def na voilà xanaa benn affaire mooy lëkkaale bunt bi kon mooy tahriimul fan la ñuy nekk safara moo tax safara ne man ñi ñiy rëy rëylu mutakabbiru fil jabbaaruna mutakabbiruuna yëpp ci man lañu ñu ne waaw te borom bi nee na yow safara yaay sama mbugal mi nga xam ne fi laay mbugale ku ma soob kon ñi soob yàlla mu mbugal leen kat yi kon nag ah rëy rëylu kon dafa xaram ndax mbugal borom bi tëj ko ci mbugal koo xamante ne ñii nga mel te ne yow safara la lay dugal ndax nee na ku ko soob te ki ko soob mooy ñi nga xam ne yow al mutakabbiruun bi mutakabbiruun al imam al ha am na leneen mooy nit boo gisee ay nit ñoo xam dañuy xuloo wala ñu jàppante nga def intervention boo ma mënee yëwénal seen diggante voilà borom bi mu déggee ñoom ñaar ñu ñuy jàpp ñuy wax quoi <laughs> kii di wax naan nii lii mu àttale seen diggante voilà yow itam borom xam-xam bi boo nekk taalibe nga gis ñii di wax lii ñii di wax lii nga xamal a ñëw wax leen leeral leen masala mi wala li nga xam ne moom la ñu kii jàpp ni lii la kii jàpp ne lii nga leeral leen waaw ba ku nekk it nga dalal xelam xam ne bon affaire yi lii la ku nekk ak fi la yàlla teg waaw wallahu taala alam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moo di hadis bi ñu tegu muy hadis six cent seize ne wa an abi hurayrata radi allahu taala anhu anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yanzuru allahu yawma alqiyaamati ilaa man jarra izaarahu batara muttafaqun alayhi al imaamu alxaafidu an-nawawi mu di xadis bi mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi mbuus mu ndaw si sayyidina abu hurayra ad-dawsiyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa yanzuru du xool allahu borom bi jëme yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba ilaa jëme ci ki nga xam ne man ka nga xam ne jarra day day diri isaarahu làmbaayu suufam batara sol yére yoo xam ne day buubu waaw batara ngir lan moo tax mu koy def rëy waaw waaw ndax rëy mu ne muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz mu ne xadiis bii de imaamul Buxaari ak imaam Muslim bokk nañ ci solo rahmatullah alayhima hadith bi bala ñu jàll war nañu wax hadith sept cent war nañu wax ci téere bi sept cent quatre-vingt-douze insha allahu taala léegi kon njàngat yi nag njàngat bu njëkk est-ce bi ñoom kese ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko solo ñoo la leen di seen al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo na ko noonu al imaamu Abu Daawuda al imaamu Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja waaye na ko noonu al imaamu Maalik ibn Anas jiitu jiitu woon na mu solo woon ko ci kitaabul jaami' baabu maa jaa'a fi isbaali rajuli thawbahu kon al imaamu al haafiz al Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari ñaari bërëb indi na ko fa minimum ci kitaabul libaas baabu man jarra thawbahu min al xuyalaa waaw téere bi wax livre bi nga xam ne ci wàllu col ko lay wax. buntu bi nga xam ne ki nga xam ne day diri ay yéreem ndax rëy bàyyi muy buubu di won ne daa bari la daa kii kilifa la ponkal la ak indi na koy ci même téere boobu baabu ma asfala min al-ka'bayni fa huwa fi an-naar al-imaam al-haafiz al-Buxaari buñ gisee bunt bi eh, eh, buntu biñ njëkk a wax mu ne haddathana Abdullah ibn Yuusuf wax nañ la imaamu Maalik moo ko solo moo tax moom ñoom ñii ci moom la ko jële ah imaamu al-Bukhari mu ne haddathana mooy ci yoonam quoi Abdallah ibn Yusuf mu ne Abdallah ibn Yusuf moo ma nettali at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahmatullahi alayhi axbara qaala mu ne axbarana Maalik mu nekk ci xabaar mooy Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Himyari al-Asbahi imaamu daar al-hijrati radiyallahu anhu wa rahimahu an Abi Zinaad mu jël ko ci sëriñam di Abu Zinaad di Abdurrahmaan ibn Dakwaan al-Qurashi Abu Abdurrahmaan al-Madani rahimahullah alayhi an al-A'raj mooy tàllale bu siiw Maalik an Abi Zinaad an al-A'raj an Abi Hurayra ah kon an al-A'raj mu jëlee ko ci al-A'raj di Abdurrahmaan ibn Hurmuz ibn Kaysan ñi ne Abu Dawud ñi ne Abu Hazim ñi ne Abu Muhammad al-A'raj al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yanzuru Allahu yawma al-qiyamati ila man jara izarahu batara kon nii la ko solo rek an daal imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi moom itam ci kitaabul libaas wa zina waaw téeréb col koy ak caar baabu tahrimi buntu bi ñoom imaamu Nawawi bi def ñoom saraafee bi tahrimu jarri saw bi xuyala xaraamal di xëcc di buubal sa yére ndax rëy mu ne haddathana Ubaydillah ibn Mu'adh mu ne ki ñu nettali moo Ubaydillah ibn Mu'adh di al-Anbariyu at-Tamimiyu al-Basriyu Abu Amr mu Ubaydillah ibn Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana abi hadda mu nekk ñu nettali mooy abi mooy kan Mu'aaz ibn Mu'aaz voilà Ubaydillah kii euh, Ubaydillah ibn Mu'aaz baayam mooy Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr Abu al-Muthanna nekkoon Tamimi comme al-Anbari al-Basri al-Qaadi juge la woon rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Shu'ba mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaan al-Waasiti amiirul mu'miniin rahmatullahi alayhi Muhammad wa huwa ibn Ziyaad mu ne mu ngi ko jëlee ci Muhammad imam Muslim ne ko mooy ibn Ziyad di Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi al-Jumahi mawlahum al-Basri Abul Harith rahmatullah alayhi qala mu ne sami'tu dégg naa Aba Hurayrata ki nga xam ne mooy Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi hafiz as-sahabati radiyallahu ta'ala anhu wa ra'a rajulan mu ne Abu Hurayra daa gis fii de benn waay boo xam ne yajurru izara da ko gis mu ngi sol ay yéreem di ko buubal quoi mooy làmbaayu suufam fa ja'ala yadribu al arda bi rijle waaw mu nekk di dóor li nga xam ne mooy tànkam di ko dóor ci suuf quoi waaw di dóor ci suuf wa huwa fekk moom xaalam Abu Hurayra bi muy def nii amiruna al Bahrayn ngir wane waa ji li mu def war koo moom moo jiite woon nekkoon l'émir de Bahreïn waaw ne nekkoon l'émir de Bahreïn muy Bahreïn gi ngi tubaab bi naan Bahreïn wa huwa yaqulu ima Abu Hurayra nee na mu nga naan jaa al amiru jaa al amir noonu la doon def Medina tamit bu bu bu bu jiite bu Marwan demoon Ibn al bàyyi ko nekkoon gouverneur de Medina toogal fa Seydina Muawiya radiyallahu anhu bu doon dem fenn da naan Abu Hurayra la doon def mu nekk soo nekk son intérim quoi muy ki koy remplacer waaw da doon taxani nag yor ay mattam yenu ba diis di dox ci mbeddu Medina gii Taaba Tayba gii masha Allah naan xallu xajal leen amir bi amir bi mooy jàll yenu ma yi <laughs> di waaw tàng jër waaw akbar <laughs> mu naan ja al amir bi ñëw na amir bi ñëw na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye teew koo wax waa ji ñaawlu na lim def bi muy buubal ay yére mu ne inna allaha de yonent bi alayhi salaam dawal yàlla li nee na inna allaha la yanzuru ila man yajurru izarahu batara allahu akbar waaw waaw <laughs> mu marwan kii ma naan marwan inna allah dëgg-dëgg yàlla laa yanzuru du xool mukk jëme ilaa jëme man ka nga xam ne mooy xool giir ma de ka xam ne yajuroo day diri isaarahu lambaayi suufam batara ngir réy réylu kooku yàlla du ko xool xoolu yërmande ëllëg yawmal qiyaam mukk xoolum sañjo ak mer la koy xoole maqt moom la koy xoole waaw kon nii lokal ko al imaamu muslim kon waxaal nañu contexte bi nga xam ne imaamu abu hurayra ci la doon waxe ci la indi woon jàngalem yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu looloo taxoon mu wax xadiis bi kon ci contexte boobu la ko waxe léegi biñ gisee loolu kon mu des ana lëkkaaleem ak bunt bi ban rapport la am ak bunt bi ñu ne la rapport bi kay leer na imaam an-Nawawi rahimahullah dana baabu tahrim al-kibr wal bunt bi nga xam ne day wane xaraam gu sariya xaraamal rëy rëylu ak di yéemu ci sa bopp yéemu goo xamante ne yow du dara lu la yàlla def pour rëy rëylu kese la mooy fi yeneen mi alay saat salaam dane borom bi du xool xoolu biir mu ne yawmal qiyaam koo xamante ne nii day buubal ay yéreem pa di rëy rëylu ko waa léegi loolu mooy loolu mooy problème moo tax mu ne bataran waaw basaran taw al basar mooy ak takabbur wa tu ak tugyaan mooy ak mbeew ba pare di réeréelu loolu moo tax ku mel noonu yàlla du ko xool xoolu yërmande ça ne veut pas dire que la yanzuru Allahu yàlla du ko gis ëllëg non bañ a gis mais da koy xool xoolu merek comme ni nga xam ne noonu la yeneen tubaab yi saa waxoon ne dafa am benn waay boo xamante ne ni ki leen jiitu woon koo xam ne dafa doon. Euh, euh, solu ay colkoom yoo xam ne ngir rëy rëylu waaw borom bi daal du koy xool waaw inna rajulan man kaana qablakum labisa burdatan fatabaxtara fiiha fa nadara allahu ilayhi fa maqatahu fa amara al ar fa mu ne am na ñu leen jiitu woon benn waay boo xam ne dafa sol burdaam di ponkal ponkal di rëy rëylu borom bi xool ko daal di koy mere digal suuf si mu daal du koy jël waaw sawaay nuur ci biir te xadiis boobu nañ ko gis eh, insha allah eh, eh, ci dans quelques bi bi bi ci tegu bi ci teguwaat waaw xadiis bu mel noonu léegi kon mooy borom bi yërmande xoolu yërmande la du la leen dul xool ëllëg mooy lii tax ñu mucc ëllëg loolu la ba xool googu la leen dul xool mais buñ faakaar ne nit ki day ñëw yowmal xiyaam après mu réer yàlla déedéet waaw moom dara bu ko réer dara léegi kon ginnaaw biñ gisee kon li nga xam ne mooy gravité bu kon nekk ci réeréelu xattaa ci ni ngay solo kon réeréelu mais sauf que loolu mooy daa fekk waa ji noonu jikko jooju la yor ndax jikko ji mooy transcender feeñ ci cër yi liñ la waxoon ne yonent bi alayhi salaam moo ko wax moo tax li nga xam ne dañu faral di ko wax en tant que wolof naan bon man sama xol bi ñu mu baaxee alors que sa jëf yëpp a ñaaw man de nangam nangam loolu day wanewul lu dul ne sa biir noonu la mel ndax yenent bi alei gisoon nañ ko moo na woon inna fil jasadi mudwa ila salahat mooy hadith sayyidina Nu'man bi radiyallahu anhu bu yëwénee am na benn dog woo xam ne ci doomu aadama bi bu yëwénee lépp yëwén waaye nag bu yàqoo lépp yàqu te loolu mooy xol kon kay bu xol bi baaxee lépp baax mooy day transcender di feeñ ci ci mais mu bonee nag mooy daa fekk xol baa mel noonu waaw koo xam ne xaanaa xaw la def lu mën a def lu baax waxam dafa ñaaw jëflanteem ñaaw ay waxam ñaaw comportement am ñaaw daa fekk xolam noonu la nga waaw ndax idaa fasada fasada al jasadu kullu wa idaa salaha idaa salahat boog salaha al jasadu kullu wa idaa fasadat fasada al jasadu kullu kon ri yemul rek day dem di feeñ ba ci nit ki ni muy soloo jàpp ne moom ni muy soloo daa nekk un grand quelqu'un waaye yoo xamante ne bokk na ci des quoi loolu bokk na ci yi nga xam ne yàlla dina bañ moo tax waa ji nii yawmal qiyaam loolu lay dox léegi nag ginnaaw loolu mu des xadis bi waa léegi yeneen jàngat yuñ ci maanaam parce que attention parce que affaire bi laa yanzuru allahu yawmal qiyaamati ilaa man waa man boobu ku muy wax est-ce que góor a ci yam ah jigéen ku sol ay yére yoo xamante ne nii mooy jarra yuy buubu ngir rëy rëylu est-ce que kooku góor góor jigéen wala góor ñi lay wax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah bi muy sara hadis bi mu ne qawluhu man yatanawalu ar-rijala man bi dafa dugal góor ñeeg jigéen ci tëkku gi nga xamante ne moom la yonent bi saa saam tëkku ku sol ay yére di ko buubal di ndax rëy rëy waaw ci jëf jooy nga xam dafa jagoo mu ne lii nag moo tax waqad fahimat zalika ummu salamata radiyallahu anha mu ne moo tax soxnaa yonent bi saa saam di yaay ummu salama da ko comprendre waaw comprendre na affaire bii loolu la comprendre moo tax fa axraja an-Nasaa'iyu wa at-Tirmidhiyu wa sahhahahu min tariiqi Ayyuub an Naafi' an Ibni Umar muttasilan bi hadiithihi al-madhkuuri fi al-baab qaalat al-awwal fi al-baab al-awwal fa qaalat Ummu Salama fa kayfa tasna'u an-nisaa'u bi duyuunihinna mu ne li tax ma ne dafa làmb góor ak jigéen ñi te compréhension boobu la ci yaay Ummu Salama amoon mu ne ndax imaamu an-Nasaa'i wa al imaamu at-Tirmidhi rahmatullahi alayhim dañoo solo te imaamu at-Tirmidhi wéral na ko ci yoonu Ayyuub ah mu jëlee muy Ibn Tamima as-Sakhtiyani rahimahullah mu jëlee ci Nafi' muy mawla Ibn Umar an Ibn Umar mu jëlee ci njaatigéem di Abdallah Ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma loo xam ne jokkale na ko ci hadith bi nga xam ne moom lañ tudd moom la imaamu Bukhari tudd ci tudd ci buntu bu njëkk bi ah mu ne yaay Ummu Salama foofu dane waaw fa kayfa tasna'u an-nisaa'u bi dhuyulihin waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii nga wax nii mais jigéen ñi nan la ñuy def ak parce que ak seen yére yi nga xam ne daa war a wàcc ba ci suuf ndax bu wàccul ba ci suuf ah loolu mais nan la ñuy def ak moom fa qaala yonent saam alayhi salaam ne yurxiina shibran jigéen ñi moom fiñ ne góor ñi lay yem ci kàmb yi moo tax yonent bi doo salaam doon wax naan maa tahtal ka'bayni fa fi lu nekk ci suufu dejoor yi rek loolu yëpp wàllam mooy ci safara la jëm mu ne jigéen ñi nag à partir de foofu ñoom dañuy teg lu toll ni ampa mooy boo jëlee sa loxo xaw ko ubbi tuuti. ca catu baaraamu déy euh, bi euh, mooy baaraam bu bu ngi gën a gàtt rek ah, bu mag bi bu mag baam ak nekk extrémité ngay tàllal comme booy natt dara mu ne lu taw noonu mën nañ ko bàyyi yonent léegi rek bi mu waxee lool sayyidatu Salama ne mais yonent saa loolu bu dee loolu la moom mais yukshaf na idan tankashifu aqdamuhunna kon seen seen seen seen seen seen ndëggu tànk yi day feeñ waaw qaala yonent bi saa saa bi mu ko waxee loolu mu ne ko fa yurxiinahu diraan laa yazidna alayhi kon mu ñu yokkaat ci diraa mais diraa bi waxul diraa bi ñu xamaa mooy jël sa conc booy jàpp fi ngay raxas sa catu baaraam ba ci sa conc waxul boobu li mu bëgg a wax mooy ñaari mooy sibri boobu ngay dolliwaat beneen loolu lay wax te loolu yeneen xadiis yi ñoo ko leeral mu ne mu ne lii mooy lafdu Tirmidhi mu ne waqad aza ba'du ma hadhihi ziyaada li Muslim fa waham am na ak ci borom xam-xamu yi shara hadis ne lii hadis bi imam muslim moo ko soloo ne mu ne loolu def def dala imam muslim yokkute gi ñu ci wax nii imam an-Nasa'i imam Tirmidhi soloo ko moom indiwu voilà indiwu moo tax koog dafa def def le fa innaha laysat inda wa kana mus wa ka anna musliman mu ne dafa mel ni li tax imam muslim indiwu ko mu ne daa mel ni da ko arada an hadhihi ziyada lil ikhtilaf fiha an Nafi mu ne ndax daf ko dummóoyu indiwu ko ndax wute biñ ci wute ci ñu ko solo ci Nafi est-ce que ci Abdallah ibn Umar la ko jële wala boog ci Ummu Salama la ko jële waaw loolu dafa am yoo xamante ne nii dafa wane ne Naafi' ci boppam ndax imaamu Nasaa'i dafa solo min riwaayati Yahya ibn Abi Kathir an Naafi' an Ummi Salamata nafsiha jële ko ci Ummu umm, Ummu Salama moom Naafi' jële ko ci Ummu Salama naka noonu hadith bi moom ci boppam am na yeneen ñu ko solo ne Naafi' ci sëriñam Ibn Umar la ko jële am yoo xam ne Naafi ci Safiya bint Abi Ubayd la ko jële an Ummi Salama moom mu jële ko mooy yooyu wute yooyu am ci xam naa mu ne moo tax imaam Muslim daal di dum mooy affaire bi waaw bàyyi ko noonu ah te imaam mais loolu li gën a dëgër mooy ñaar yëpp imaam euh, Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha solo na ko nettali na ko na ko noon imaam Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon léegi imaamul euh, kii al-Hafiz mu ne wa afaadat hadhihi riwaaya mooy parce que dafa ne imaam Abu Dawud dafa solo mu jaar ci Abi Siddiq an Ibn Umar radiyallahu anhu mu ne kon imaam Abu Dawud dafa solo mu jaar ci riwaaya Abu Siddiq mu jëla ko ci Ibn Umar radiyallahu anhu mu ne raxasa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ummahatil mu'minina shibra mu ne yonent bi saa saam de dafa jox permission permettre. te lépp lu ñuy permettre charia daa fekk ne azima amoon na mooy lu ñu xaraamal taxawoon na waaw mooy buñ la nee bon woor permettre nañ ki nga xam ne day euh, tukki mu wàññi julli kon loolu mooy julli moom farata la mu wan mu mataloon ko kat waaw léegi nag dañ ko koo permettre parce que tukki bi nga xamante ne moo dugal masaafatul qasr ci ñi nga xam ne ñoom dañu jàpp ne masaafatul qasr tax ak ñi nga xam dañu jàpp ne woo tukki rek tukki la waaw bu nekkee ci tukki daal jeex na waaw lu ñu xam ne tukki loolu mooy azima moo amoon ñeent la ñu permettre wàññil kii tamit mu ne Seydina Ibn Umar radiyallahu taala anhuma mu ne yenent baay saa saam dafa permettre nday jullit ni shibran waaw mooy ampa lu toll noonu fi ñu loo góor ñi ñoom lu toll noonu ñu man koo yokk ci seen yére yi nga xamante ne nii mooy bu boobaa mën na wàcc summa stazadnahu fa zaadahunna shibra ñu laajaat ko ne ko mooy gis nañ ne yaa Ummu Salama mooy ki ko wax radiyallahu anha moo ne yonent saa salam ne loolu buñ ko defee kon seen ta ndëggu tànk yi day feeñ de yonent bi alei saatu salam dokkal leen beneen chibre moo tax sànq ma ne diran bee bu ko déggee kene daa lox chibre mu def chibre après mu laaj diran ñu yokk diran bi ñu xamee diran déedéet xasat déedéet du loolu mooy beneen chibre la moo tax imaamul xaafid ibn Hajar mu ne wa afaadat haadihi riwaaya qadra ziraa'i al-ma'zuuni fiihi wa annahu shibraani bi shibri al-yadi al-mu'tadila mu ne riwaaya bii jariñe na ñu xame ci eh, li nga xam ne mooy li ñu permettre jigéen yokk ko ci eh, yéreem ci suuf ñaata la te mu ne loolu shibraani la ñaari shibri la ñaari ampa ci loxoy koo xam ne ku diggu doomu la mooy loxoy yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa yustafaadu min haadha al-fahmi nee na nag imaamul xaafis parce que en fait euh, euh, borom xam-xam yi rahmatullah xadis bi comme ñoom imaamul Nawawi bi muy saraa xadis bi ci al-Minhaj indi xadis yu bari yi nga xam ne imaamul Muslim da ko rangale di wax nga gis yenn yi mu tere mbir mi ba mooy da ngay gis da cee yokk lan yonent sallallahu alayhi wasallam dañu man jarra izaarahu bataran yeneen yi xuyalaa képp koo xam ne dafa diri ay yéreem muy buubu bataran ngir rëy puukaruwante ak puukaru tax wala ak réy yu xooyalaa tax nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne kon mbir mi lenn la ñu bari ci ñoom quoi ne kon lii képp koo xam ne da koo sol ngir lool dafa xaraam ci yow waaw képp nag koo xam ne solu ko ngir lool dañ koo sib ci yow dañ koo sib mais àggul ci xaraam